fii albaab almansurati walmulah kon ci suñu jataay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna moo doon suñu ñaareelu jataay ci xadis bi nga xam ne moo doon xadis saydina annawaas ibnu sam'aan wala ibnu sim'aan radiyallahu anhu al indil ñu ko muy benn buntu képp chapitre trois cent soixante-dix ñetti téeméer ak juróom xodd ak juróom-ñaar fukk nga xam ne bunt téere bi benn bunt bi kese fi nekk kon ñëwoon nañ ba fi nga xam ne ci la yeneen saa salaam doon leen tuddal dajjaal ak si woon nañ fi nga xam ne fi lañ ko doon laaj bi mu ne te ne biñ ko laajee moom alayhi salaatu wassalaam eh, mi nga xam ne nee na dajjaal ab jeune la waaw ab jeune la boo xamante ne nii karaw gi dafa crépu karaw gi day baramu ah bëtam ba nekk benn bët la yor nee na ki mu koy melal moo doon Abdul Uzza ibn Qatan mu ne képp koo xam ne daje nga ak moom na nga jàng jaal bii ni suuratul ka ne moom day génn ci aw xàll aw yoon woo xam ne diggante Sham ak Iraq am na riwaaya boo xam ne imaamu Tirmidhi bu mu jëlee ci Sayyidina Siddiq mu ne fële ca bilaadu Xuraasaan mooy noonu rek lay jóge tracé jaar noonu diggante li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, Sham ak al-Iraq bu ko defee muy yàq gauche droite nay benn jaamu yàlla yi na ngeen sax waaw fitna du ñàkk ci dundu jullit manu la ne afa hasibtum an tadxulul janna lañu boroom bi wax ndax da yaakaar da di dugg àjjana rek te la nga xamante ne nii moo daloon ñi leen jiitoon du leen dal te ñoom massatumu sarra wa darra ah waaw kon loolu manula ñàkk ci dundu jullit ku la ne dund moom benn ndox la rek boo xamante ne bu calme buy avancé loolu dalay nax ah. li nga xam ne nag mooy euh, jullit bi li nga xam ne moo koy téye di ko laxab di ko garder ci loolu le mooy lan euh, euh, masathumul albasa wa darra wala <laughs> masara masathumul ad-darra albasa wa darra waaw am hasibtum ndax da ngeen a yaakaar kene da ngeen di dugg àjjana wala ma ya'tikum mathalu alladhina xalaw min qablikum waaw alors que te newoon ci sama yoon wu baax wi du leen laal ñooñu laaloon na leen weñ sa yeeg métti di de ak lor yi rëndëree ndëree woon lañ leen war zulzilu kon julli liñ doon wax sànq li nga xamante ne nii mooy saafaraam li nga xam ne mooy daw làqoom mooy borom bi waaw euh, ngelaw yu nattu nag bu uppee da ngay dugg bunker néeg bu baax boo xam ne ngelaw yi duñ ko mën a dindi bi nga xamante ne mooy sax ci sa diine moo tax mu ne yaa ibadallahi fasbutu waaw n'importe natt bu la dal la abul yasar waxoon radiyallahu anhu Ka'b ibn Amr ne woon nit yi bokk ci ndénkaanem yu am solo yam bu defoon bés boo xamante ne nii fitna yi ñëw na nga yor alal sànnil alal bi ñu yóbbu alal bi waaye gardeel sa diine bu ñëwaatee leneen loo yor sànni ko waaye sa diine ma mukk fitna di ko yóbbaale waaw walla iyaazu billaah bari na ñoo xam ne moom lii ñuy njëkk sànni mooy seen diine te loolu du ay wax waxoon nañ la ay jëf la bu dee yow bi nga nee chômage ñu proposé la bu liggéey julli bokkul ci li ngay kii ci say affaire te gis nga ñii saxaaba yi yar alladina rabbahum almustafa wa kafa alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum ñoom julli moo doon seen lépp waaw moo tax keroog bi nga xam ne ci lañ laaj yonent bi saa saam bi mu leen ne day yàq gauche ak droite waaye yéen jaamu yàlla yi man yeneen saa maa ngi leen di dénk ngeen sax ci seen diine ñu ne ko waa yeneen saa salaam wama lubsuhu fil ard ban diir ban tàng lay def ci kaw suuf moom dajjaal moomee ak nekkam ci kaw ci kaw suuf lu muy jël ñaata jamono mu ne leen arba'una yawma dinañ gis hadis ibn amr bi foofu dafa sikki sàkka mu ne xawma ma bés la wax wala weer wala at arba'una quarante waaye hadis bii leeral na ko ba sayyidina nawaas ibn sim'an wala ibn sam'an radiyallahu anil jami' yeneen saa saa ne leen arba'una yawman quarante bés kese la fi dajaal def ne bés yooyu bu ko bu ko bu ko waaw yawmun ka sana bés boo xam ne day tollook at bis ak beneen deuxième bis bi wa yawmun ko shahr tolloog weer wa yawmun ka jumaa bis boo xam ne semaine lay tollool bi ci tegu ñetteel bi ci def yëpp wa sa'iru ayyaamihi ka ayyaamikum loolu day wane ne ñi doon wax naan na euh, mbir mi métti ji la métti ji ndax bu méttee lool day mel ni dañoo taaw yu guddi gi dañoo taaw yu heure bi lool li koy wane mooy le fait mu ne wa sa'iru ayyaamikum li des ci seen bés yi te pourtant comme seen bijoux normaux yi la ñuy mel te bu du lool lool yeneen saa saam duñ ne ko ya rasulallah fa dhaka al yawm fa dhalika al yawm alladhi kasana atakfina fihi salatu yawm salatu yawm waaw waa bis di tolloog at moom waaw loolu benn julli nañ ci doy yeneen saasa ne la bu doon ne loolu la moom metti bi lu mu tar tar tar moom kenn du ne ah bés bii de metti bi weñ so yu na ci ñoom diw kon nag julli benn julli du leen doy déedéet loolu amul loolu taxoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna ba mu waxoon leen li leen def léegi nag saxaaba yi daal di leen daal di koy laaj kon waxoon na leen boobu du leen doy de laa uqdiru lahu qadra waaw léegi nag natt leen bés yooyu heure julli yi ngeen xamoon dee leen ko nag natte yooyee ku di nekk nag comme que at la saison bi bu dee hiver heure hiver ya bu dee li nga xam ne mooy été heure été yi loolu ngeen di def. wallahu taala alam léegi nag mu ne fii la ñemoom ñu war a continuer sayyidna an-Nawaas radiyallahu anhu ibn Sam'aan ñu ngi xadis 1808 ci Riyaadu Saalihiin baabul mansuuraat wal mulah chapitre 370 mu ne bi ñu ne saa saa waxee lool natt leen nattal leen ko uqdiru lahu qadra julli seen nga xam ne da ngay julli julli at ngay julli ci benn bés boo xam ne amul jant bi rek ngay gis doo gis li nga xam ne mooy lëndëm gi te waxoon nañ la loolu euh, moo réglé waale tamit ñi nga xam ne ci pôle yi suñu jamono yi ci pôle yi lañ nekk di dund foofu nga xam ne day am weer yoo xam ne ci hiver bi wala ci été bi euh, bu dee hiver bi léeg-léeg du ñu gis jant day lëndëm rek wala boog été bi ñuy gis jant kese te duñu gis leer loolu leer na hadis bi leeral na ko wallahu taala alam taxawoon nañ ci qulna sayyidina Nawaas radiyallahu anhu mu ne léegi saxaaba yi ñu ne ko ñu wax yeneen saasam deneen laaj ginnaaw dañ ko laajee ak saxam ci kaw suuf ma luftuhu fil ard ñaata ban tàng ban biir lay def ci kaw suuf mu tontu leen alayhi salaatu wassalaam naa nee nañu ne ko ya rasuulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam waaw wa ma isra'uhu fil ard waa ak gaawam parce que kat quarante jours la fiy def te yeneen saa xamal na la ci yeneeni euh, ndax du dajjaal dafa bari lu leen ko doon nettali voilà moo tax bi tamit ñëwee nettali ko ne gis na dajjaal wax ci dajjaal loo xamante ne daa dëppook moom mii door a jóge fële mu ngi door gis yeneen saa dëppook lu yeneen saa sam doon jàngale yeneen saa daal di wax. Seydina Bilal moo al as-salaatu jaami'a ni ñëpp dajaloo mu ne haddathani Tamim mu ne Tamim fekk Tamim mu mu mu ñëw recevoir ko ñëw nettali ko lool mu teg ko ci wetam dal di wax as-salaatu jaami'a biñ ñëwee mu daal di euh, leen ndax est mais Tamim moo ma nettali lii lii lii ba pare ne est-ce que ma leen doon nettali lii ñu ne ko allah allahumma ah kay waaw. mu ne lii dama ko nettali mu yéem ma lool waaw mooy mu mu nekk le fait Euh, euh, mbir moo xamante ne euh, booy doon naa leen ko nettali koo xam ne moom new fi woon boobu te sax gëmu dekkuloon fii yëpp daal di ñëw moom gis dajjaal moomu ma leen doon nettali moo tax ma nettali leen ko man alayhi salaatu wassalaam kon dafa yàgg nettali dajjaal voilà <laughs> waaw léegi nag kon ñoom xamoon nañ ne en fait quarante jours waaw quarante jours boobu xamuñ ko woon nag moo tax ñu laaj ko ko ñaata la fiy def biñ leen ne quarante jours te xamal na saabi soo am ni ñu koy gis fii ci bunt bi kën a dajal ñaari gox la du dugg ñaari bërëb la ko borom bi xaraamal duñ fa du fa teg tànkam ak ay mbokkam waaye nag dina ñëw ba jege ko waaw comme niñ koy gise ci biir xadiis yi ngir ña nga xam ne ñoo dégg fitnaay dajjaal ñenn ñi di daw di làqu foofee di di wane wane wu xam nga naa fi xarak di wane wane wu ci waa julli ji leen buñ ñëwee ba boroom bi nattu leen di dinañ génn léegi kay la leen saa sam doon wax almadinatu kal waaw Medina mook loolu nga xamante ne nii forgeron bi bu ko dugalee bu ci dugalee weñ gu yàqu gi waaw waaw nga xamante ne bu ci dugalee weñ gu yàqu gi day tax Euh, euh, euh, mu mu mu setal ko waaw waaw kalkiir tanfi xabasaha kama tanfi annaar xabasa alxadid allah mooy meli loolu la gis nga loolu outil boobu mbir moom nga xam ne tëgg bi moom lay dugal di ko ëf ngir safara si gën boy ngir euh, weñ gi mu bëgg a bee salaat Medina noonu ba mu koy noonu la mel waaw day sànni soril li nga xamante ne nii mooy ah euh, euh, liy bon li ñaaw ci moom ci biir comme li nga xam ne noonu la kiir bi foofu mm, tëgg bi di dugal weñ bi noonu muy dindee salte ak taq-taq ya ca nekk Allahu akbar waaw moo na yeneen saa salaam dinañ gis lool buñ ci agsee la taqumu as-sa'a hatta tanfiya al-madinatu shiraraha kama yanfi al-kiru khabatha al-hadid Allah wal hadithu fi as-sahihayn hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu waaw xam nga moo tax dafay dem gis ay kàccoor waaw parce que dañoo làqu si <laughs> wala ñu dem fa waaye inspecteur joxaane waxoon na ñuy gàmmoom ñuy raas dem yemuñu waaye jamono ji nga xamante ne nag Medina ci lay daqe di soril mu ne Medi mu ne yeneen saa salaam nee na saa du taxaw mukk lu dul Medina dina génn ñi gën a yées ci biiram ñu newoon ci biir yor pas-pas yu yées wuteeg li nga xam ne mooy saaxibu shar'i bi nga xam ne xabrooma nji salawaatullahi wa salaamu alayhi waaw lim doon jàngale rek lañ bañ waaye ñu ngi ci biir keroog la leen di génne dëkk bi moo leen di repousser kamaa keem ni nga xam ne yan fil kiiru xabasal xadiid xadiid loo kon loolu dinañ ci ñëw ci xadiis yi nga xam ne ñoo ñëw après bii nii insha allah kon mooy saxaaba yi xamoon nañ ne la du dugg la leen màkk màkk ak Medina la leen borom bi la leen yeneen saa saa wax te 40 jours la fiy def te day jaar ci kaw suuf waaw mais kon kooku aka nekk lu jaabi ñu laaj yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ngi nii ak source bi nga xam ne moom la yàlla xamal loo ñu xamul ah, jaadu na nag ñu laaj ko waaw moom waaw mais wa ma isra'uhu fil ard kon kooku mooy xam nañ ci ne day gaaw kon ak doxam gu gaaw la waaw déplacement wam lu gaaw la mais léegi nan la leen koy mën a nattale daal loo xamante ne ñoom dinañ ko mën a comprendre waaw dinañ ko mën a jëli yonent bi ay saa saam ne leen kal ghayth istadbaratuhu riyah allah mu ne daal mel taw boo xam ne day wàcc am ngelaw di ko puus gis nga ni muy gaawee <laughs> gis nga gis nga taw buy sotteeku ngalaw yi ouragan yooyu ñëw gis nga ni muy yóbbu taw bi ni muy gaawe ay kilomètres yu bari yu gaaw lay def mu ne sawaay noonu lay déplacer woo ci kaw suuf allahu akbar allahu akbar mooy gaaw <laughs> waaw waaw mooy moyen de déplacement yi day yomb comme ñu ko gisee ñoom ñu doon waxal nag ngir wax leen loo xam ne ñoom dinañ comprendre mbir mi lu taxaw naan leen avion voilà bu fi kenn ne yonent bay saa saa xamul avion de attention ah loolu euh, ñun nañu dem attention ah. <laughs> lu maame lu raw avion sax xam na ko ma ne waaw ah ma ne waay yow neewu fi yonent bi alayhi salaam saxaaba yu bari nettal nañ ko xëy nañ julli lañu julli fajar mu taxaw di leen xutbaal ba tisbaar jot mu wàcc jilli leen jiite leen taxaw biñ jullee ba pare mu xutba ba takkusaan jot mu wàcc jiite leen ñu nodd mu jiite leen ñu timit nee na amul lenn loo xamante ne luy xew ba àddinay tukki lu dul yeneen saa saa wax na leen ko mooy jox ni leen ni gën a mag ciy xew yaakaar nga ne ki yàlla xamal loolu dans les xamul yi nga xamante ne mooy yii yii yii wa yaxluqu ma la ta'lamun borom bi nga xam ne bi muy wax naan wal xayla wal bighala wal hamir Allah li tarkabuha wa zina waaw wa yaxluqu ma la ta'lamun ca suuratu nahl <laughs> waaw suñu koor bi ci lañu ne suuratu nahl waaw fii nag dépassé nañu ko ci les tafsir quotidien yi nga xam ne moom la ñuy partager journalièrement <laughs> ci koor gi bés bu nekk la sinon bu dee ajjuma bu nekk la ci yeneen weer yi ñetti fichier ci tafsir yi allégé yi hmm, bu ko defee eh, ci koor gi ñu àndaaleeg loo xam ne mooy alquranul azim nax li nag insha allah ci la ñuy ne ba ba mu jeex ba ba muy waaj jeex ba koor gi jeex mais koor gi na jeex mais du jeexagul insha allah borom bi noonu wal xayla yu nga fas yi wal bigaala ak mule yi berkelle yi wal xamiira ak mbaam yi maa ko def li tark tarkabuha ngir ngeen koy war waaye wa zina mu nekk taar ngir am sa pur sang yu baax am sa écurie yu baax am sa mbaam yu bari yu baax waaw yor sa ferme bu baax bari la loolu taar la tamit waaye alal la waaye it ngeen ngeen ci war a war waaye boroom bi na wa ko ma la ta'lamun mooy bind ci moyens yu xaw a mel nii loo xam ne xamu ngeen ko moyen de déplacement yi ak leneen lu ngeen ci même ci en dehors loolu lu ngeen xamul waaw kon loolu daa nekk lu am solo léegi yeneen saa sam nag da na a tontoo solo ñoom ndax booy wax nit bokk na ci pédagogie li nga xam ne moom la ñu jàngal yeneen saa salaam waxal ak nit ñi selon ñoom li nga xam ne moom la ñu xam ak seen environnement waaw voilà ñun fii mu ne am na mbir yoo xamante ne nii borom bi yu muy xewali la ginnaaw buñ fi jógee ñun ku ñu expliqué woon yenn yi ñu bari ci ñun mën nañ laa bañ a gëm jàpp na lii lii loolu daa mën a nekk kii day expliqué quoi. <laughs> kii kii saa yi daa reer ba suur rek <laughs> kii ndogooma neex rek <laughs> wal iyaadu billah kon yeneen saa sa waxeek ñoom selon ñoom li nga xam ne moom lañ xam ci liggéey na gaaw li ñu xam mu ne leen kar gi xam nga ngelaw dafa gaaw mu ne leen lool moom nag ak gaawam day mel ni kal ghays comme taw boo xam ne istadbaratu li nekk ci gannaawam di ko ëf di ko puus muy dem mooy ar-rih ngelaw allahu akbar noonu lay déplacé woo ci kaw suuf mooy ga day gaaw la la bëgg a wax ku gaaw moom dajjal ak i mbokkam léegi nag bu lool xëyee fa yati ala al qawm fa yad'uhum mu dikkal ay nit daal di leen woo ci nee neenam gi mu yor alhamdulillah caaxaanam yim ne ngir ne leen mooy yàlla moom lañu war a gëm gisoo boo boo kiiwee amee ay dut mu wan la jay yi ko borom bi defal waaw moo tax du képp koo xam ne kuy defi xar baax rek ku baax la walaysa kullu ma raa ra'ayta kullu ma tara mudawwaran ka'kan walaysa kullu uh, uh, uh, daw'in qamara kama qala abul mahamid cheikh ahmadul khadim alayhi ridwanul baqil qadim muy adage boobu arab wax ah nekkul lépp loo xamante ne nii lu ron rek am biscuit la waxoon nañ ko fi bu yàggu loo gis mu nekk bu wërngël rek yow nga jàpp na lii rek tàngal la wala biscuit déedéet waaye walaysa kullu daw'in qamara waaye nekkul bépp lu naan xoy ci kaw asamaan si kene lool aw la ci lëndëm gi déedéet attention moo tax ay neenam yooyu lay woo gaa yi day dikkal ay nit ala qawmin fa yad'uhum woo leen ci caaxaanam yi fa yu'minu be fa yu'minuna be kii caase gaa yoo xam ne am seen xol yi dafa pare woon <laughs> wax naa leen lépp ci mbiru xol la gis nga sa xol bu dul imaan ngëm yàlla gu dëgër wéeru ci yàlla di teet sa borom yaakaar yàlla ak yooyu gis nga bu ci saxul laata dajjaal gi ñëw wax naa la lu gën a suufe dajjaal bu ñëwee yóbbu nañu bari ñoo xam ne seen xol parewul waaw gaa yi nag daa fekk ay réceptacle yoo xam ne seen xol yi pare woon na ngir ànd ak ku mel ni dajjal ci saase fa yu'minuuna be ñu gëm ko ca saase wa yastajibuuna la ñu daal di koy wuyul caaxaana mi wax gëm ne sii lépp loo woote loolo ah yow mii yaay kilifa gi léegi nag bu ko defee nag mu daal di leen nag récompense nag ngir wan leen ne le fait que mooy moom mooy borom bi ñu war a jaamu wal iyaazu billah xool leen fa ya'muru samaa fa tumtir allah moom dajal borom bi da koy jox kun fayakun daa am lu mu ko ciy jox moo tax képp ku jàpp ne ah diw lu ma sa ñaan mu am loolu day wane ne kooku ku baax la attention ah dajal nii <laughs> loolu da koo amoon te am na ñoo xamante ne ay caaxaankat lañ ñoo xam ne borom bi en fait loolu moo tax affaire yi compliqué waxoon naa la lenn kese la xame ku baax ak ku baaxu mais boo ko tegee ci ay xar baax gis nga xar baax bi nga xamante ne ku baax moom lay def taalibey iblis yi dañ koy def naaw ci air bi taalibey iblis dañuy naaw ci air bi ah di dox ci ndox yi di def lu ne bu dee nag yow diw da jàpp ne moo gën ci ñun ñi moo gën ñëpp parce que daa def lu mel noonu ma ne loolu doyut loolu ça ne suffit pas waaw waaw moo tax kuñ ko doon wax ah, ah, ah Cheikh ah, Abu Muhammad al-Junayd waaw di sëriñu yoonu tasawuf yoonu suluk moom lañ naan mooy sëriñ bu mag bi dañ ko laaj waaw ay wali boo am nay dox ci ndox mu ne loolu picc yi dañ koy def picc yi dañuy dox ci ndox dinaaw ci air bi mu ne loolu picc yi lañ koy def waaw ñu ne ko mais ngir wan ne ko loolu mooy ak mat ku man loolu mooy ni eh? ak mat eh? ñu foog ni lii nii moom ku ci àgg rek mooy ak mat <laughs> mooy koo xamante ne nii day dox ci air bi waaw di wax ak ciili yi yooyu ma foog ne mooy ak man mu ne déedéet ñu ne ko lii de kon yéeme na waa kon famal ka famal kamaalu waaw famal kamaalu fiikum wala indakum waame waaw mais mais mais mais mais bu budul budul budul budul budul budul budul loolu waa ak man mooy lan kon ah lan mooy lan mooy kamaaw kon <laughs> mu ne kamaal mooy da ngay nekk euh, euh, li nga xamante ne euh, da ngay nekk nit ñi da ngay nekk ak nit ñi ci sa biir nii waaye sa biir sa boroom kese nga nekkal waaw da ngay def nit ñi li nga xam ne di leen taxawal yi a taxawal di def ak ñoom yi nga xam ne eh, yu dagan la yu baax la yoo xamante ne yoo boroom bi teg ak yoo xam ne sax ngir mottali kese la waaw yow sa biir sa boroom kese nga nekkal mooy sa xol waaw sa bo loolu mooy ak mat waaw mais nekkul yi nga xamante ne nii mooy yi gaa yu bari moom la gaa yu jàpp laysa hadha huwa al kamal mukk waaw waaw loolu laysa hadha huwa al kamal waaw loolu doo kamal Allahu akbar kon nag mu ngi noonee kon lii mooy ak kamal léegi yonent bay saa saam ne leen kon dina dikk ay nit daal di leen woo ñu daal di koy wuyu fa yu'minuuna bi ñu gëm ko moom dajjal wa yastajibuuna la ñu wuyul ko nangul ko caaxaanam yi mu leen di woo léegi nag ñu bëgg leen nag daal di leen wan nag récompenser leen daal di leen neexal wan leen nit li ngeen ne moo baax te man ku ma gëm ku nekk ci àjjana ngay nekk ci neex opulence ku ma weddi nag torox walla iyaazu billaah fa ya'muru as-samaa fa tumtir bu digal suuf la naan asamaan la naan tawal mu taw ci saa si loolu loolu yenn bu xaabakat yi dañ koy def fii nii ñoo xam dañ koy def waaw la déggoon waaja di wax naan daa benn paa boo xam ne moom ab xërëmkat bu mag la woon waaw day ñëw taxaw ci toolam ne toolam na taw moom toolam mooy taw taw bi wàcc toolam gis nga tool yi takkaloog moom benn pepp ndox bu ci dal waaye loolu li ñu fi saytaane la voilà day digal fa ya'muru as-samaa'a fa tumtir mu digal suuf asamaan ni ko tawal asamaan bi ñu wàcc loxo waa dëkk boobu ko gëm ak gaa yooyu seen affaire ndox <laughs> wal arda mu ne suuf si yow damaa bëgg taw yi moom ay ay ay ay boo gis nga dajal xoolal yi yeneen saa bi wax ay day taw ngeen xaar ngeen gi go kii euh, daal di euh, daal di dem mooy étape yooyu ngay jaar boo ja boo boo jiwee dara comme gerte wala yooyu moom yooyu déedéet danaan asamaan si tawal léegi mu taw. mu ne suuf si léegi génneel ma li nga xamante ne mooy sa trésor sa gàncax yi wal arda fa tumbit waaw ne génneel li nga xamante ne mooy na gàncax gi laa bëgg mu génn ak fruit yi ak li nga xam ne moom la mii bëggoon ci seen mbay mi ci saate kooku kay xam nga ne am na nekkal mu nekk waaye est ce que loolu borom bi da koo jox ngir jay gaay ngir jay ko ak ñi nga xam ne ñoo koy ñoo koy àndal Allahu akbar xam nga lii moom ay fitna yu rëy la fataruuxu bu ko defee gaa yee ko gëm te nangul ko te mu defal leen lii ne asamaan tawal mu taw su génnee sa gàncax yu naat yi mu génne ak ya nga xam ne moom lañuy jëfandikoo bu dee waa ceeb ca ceeb ba bu dee waa orange ca orange waa pom waa xaal ñépp ci saase la jàll lijjanti na yëf yi fataruuxu alayhim saarihatuhum bu ko defee seen bu dee ña nga xam ne ci ñoom dañoo amoon ay jur yóbbu leen woon ci suba gi laata dajaal di agsi fan ñi nga xam ne fa lañ leen di sànne bañ nangulee dajaal dajaal wax yii yépp te bu ko defee mooy xattaa fa jur ja nekk day naat <laughs> ak lu mu wanoon wow wow wow xar yi dañuy ñëw moom la naan euh, fataruux mu daal di dellusi ci ngoon gi alayhim ca ñoom ñooñee saarihatuhum seen jur jë ca bëyaat xar yaat gëléem yañ demoon doon sàmmi ca suba ga atwala ma kanat zuwa gin koo ngand la gin koo jógle yëkkatiku la li nga xam ne mooy boos ba waaw mooy mooy plurielu zirwa wala zirwa gisoon nañ wa zirwatu sinaam sanaamiha loolee li mu gën a bari dañuy ñëw gën a seen boos yi gën a rëy ndax lekk nañ ma dumu wa asbaghu duru'a seen ween ya nga xamante ne nii yu jigéen ya jur joojee moo xam gëléem ya wala nag ya wala xar ya wala bëy ya daal fees mat asbagh mat duruan seen ween ya nga xam ne mooy la soow may génn nga gis leen waa jaw mu ne wa amaddahu xawaasira waaw wa amaddahu xawaasir gis nga seen flanc yi mooy seen côté yi dañuy suur mooy boo gisee fas wu suur wuti nag fas wu yooyu gis nga nii ah, côté poot mooy ci ci ci nit euh, gisoon nañ fi tere guñ tere di julli di jàppoo xaasira bi <laughs> mooy nit bu sonnee yenn ki ni muy jàpp ndigg li quoi ñaari loxoom jàpp loxo bii mu teg ci ndigg bi beneen nii taxaw nag gis nga yooyu noonu ci fas nga xam ne mooy jëm ci tànk ya yu gannaaw li gis léppay du fees waaw waaw vay bu fi newoon moom li jëm ci wàll yooyu nga xam ne ci animaux yi ci nag yeeg yooyu fañ naan jigoo wag yooyu yëpp dina ma ko liggantil doon na ma ko wax mu gina leer waaye nag <laughs> waaye moom koor gi xaw nga fu mu laqu <laughs> ragal ne daa nekk di sidir <laughs> te boobu ko partagé man ngir ma am ko jir yu gi moom fay day reer waaw akbar waaw nga gis ñu nekk ñoo xam ne vraiment seen yaatu waaw allahu akbar wa asbaghahu duru'an wa amaddahu xawaasir mooy dañuy duuf bu dee jëlem la seen boos yi gën a fees yëkkatiku waaw allahu akbar seen ween ya xar yaag bëjag yëpp fees deew ak soow ba pare nag ñu suum jàpp fees dell ak ndawa ñooñu mooy ñu njëkk ñi ñi nga xam ne ñoom lay dajeel ci nit ñi xeetu nit ñi nga xam ne dañ koy gëm moom dajjaal wal iyaazu billah